أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الحاقة قل إن شاء الله تعالى li xamante ne ci lañu jeexal suuratul ñu ngi saar bi ci tegu di alxaqa saar bi saar la boo xam ne makkiya la muy makka la wàcc zaadaha allahu tashrifan wa takrima alxaqatu noonu la saar bi tudd dina ñëw wax lan lay tekki inshaa allahu taala suñu boroom ne bismillahi irrahmani irrahim mu ne ci turu suñu boroom mi nga xam ne moo fees dell ji yërmande te yërmandeem yaatu lay tàmbalee alxaqa tur la ci turu yawmal qiyaam yi am ñu ne mooy bés bi nga xam ne mooy bésu dëgg bi nga xam ne amul sikki sàkka moo tax ñu tudde ko alxaqa am ñu ne dañ ko koo tudde ndax bés boobu ci la waa aljana bi yelle day yelloowe dem aljana waa safara yelloo ci dem fi nga xam ne mooy safara am ñu ne mooy bés bi nga xam ne day noot képp koo xamante ne nii dafa weddi woon bés bii ci yéeféer yi looloo tax ñu tudde ko alxaqa yooyu yëpp ay wax la ci tur bi waaye daal li ñu ci leer mooy ne tur la ci tur yawmal qiyam suñu boroom ne alxaqatu malxaqa mu ne kon bés boobule nga xam ne mooy noot yéeféer yi nga xam ne duñ ci man dara lu dul wommatu te tamit day tar ci ñoom lool malxaqa mu ne waay waa boobu mooy ban bés wama adraka wama adraka malxaqa anakan moo xamal wax ndax xam nga yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ana lan mooy bés boobu nga xam ne ca la ku nekk la ko am te muy dëggu kaddabat samuudu mel ni dañ ne moo borom bi lu tax ngay waat mu ne kaddabat weddi woon na samuudu ñi nga xamante ne nii ñooy tribu de samuud di ngiiru yonente yàlla saalih ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam mu ne moom det weddi woon na waa aadun ak waa aad di ngiiru aad tamit nekkoon waa ñooñu sayyidina huud ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam lan lañ weddi woon bil qaari'a weddi woon nañ bés bi nga xam ne bu ñëwee day day rëngi rëngee xolu yéeféer yi ndax metti gi nga xam ne noonu lay metti mel ni luy fëgg seen dënn yi nga gis seen dënn yi ni muy yëngatoo mel ni bunt bu ñu jàpp di ko fëgg ak ay loxo yu bari mu ne noonu la bés boobu ni mel ci ñoom ñoom nag dañu ko weddi woon mel ni ñu ne borom bi mu na nag lañ ko weddee woon mu ne fa amma samuudu fa uhliku bi taaxiya mu ne dañ ne woon amul weddi yonent ma leen yónni woon waaye nag ba ñu ko weddee am na lu leen te fekk mu ne fa amma samuudu kantaa ñu njëkk ñi di waa kër yonente yàlla saalihu alayhi salaam fa uhliku bi taaxiya ñoom de maa ngi leen alake li nga xamante ne mooy xaacu ga ba nga xam ne yuuxu gu tar da malaaka may yuuxu seen xol yi daal di xar ñu daal di génnaat dina am ñu ne fa uhliku bi taaxiya mooy dañ leen a mbugal ndax beewte da xam ne moom lañ ne woon ca kaw suuf di weddi ñu ne ñooñu ñooy waa Samud wa amma Aadun kanta waa kër yonente Yàlla Huud alayhi moom nan la laa leen nan nga leen ale ko woon borom bi mu ne fa uhliku ñoom de daal di woon naa leen alak daal di leen faat bi riihin sarsarin aatiya ci suuna du see ngelaw loo xam ne lu seen du guy jéggi dayo ci seen kaw daal di nekk loo xamante ne nii dama ko dama ko wàcc seen kaw saxaraha alayhim sab'a layaalin suñu boroom ne dama ko tàggat seen biir dal di leen koy sëmbërtël sànni ko seen biir mu muur leen sab'a layaalin juróom ñaari guddi wa thamaniyata ayaamin ak juróom ñetti bëccëg xusuuma ñu toggaloo bés yoo xam ne dafa tegaloo seddu guy bu guy nga xam ne dalee na escanté mu ne nag bam leen dalee nag lan moo lan moo xew après mu ne fataral qawma fiha saraa gis nga ba loolu xewee ba ba bés ya jàll ñoom ñépp boo ñëwee dem ca dëkk ba cey boo leen gisoon nan la ñuy mel mu ne fa taraa cey boo fa sànnoon sa bët di nga gis alqawma ñoom waa kër yonente yàlla Huud yooyele alayhi salaam fiihaa ca biir seen dëkkuwaay yasarhaa ñoom ñépp ñu ngi nërmeelu ka annahuma jaazu naxlin xaawiya ñu mel ni ay dàtti tàndarma yoo xam ne dañ leen a simpi daal di leen teg tàndarma yu mag ñu dindi dàtt yi daal di leen tëral noon ñu mel nga xamante ne xaawiya seen biir yi dara newu ci mooy boroom bi noonu na leen alake mu ne fa hal tara lahum min mu ne est-ce la kenn koo xamante ne ku bokkoon ci nit ñi ta weddi woon koo xamante ne nii daal dinay dund après de loolu amul fa hal tara lahum min baqiya kon est que gisal nga leen koo xamante ne nii ci ñoom daal dinay def di dundu loolu amul le mu ne wajaa firawna mu ne nag kaay ma wax la keneen koo xam ne yéen waa Makka bu ko defee ngeen bàyyi xel ci li ngeen di def de weddi gi ngeen di weddi sama yii bii di sayyidina Muhammad salawaatullahi wa salaamuhu alayhi wax naa leen ñaar ñoo xam ne jaaroon nañ fi doon weddi la leen dal kaay ma dollil leen ci keneen koo xamante ni nii mu ne kon wajaa Firawnu ginnaaw ga ci jëla fi waaja ñu naan Firawnu daal di ñëw wa man qablahu waaye am na ñoo xam ne it woon nañ ko ci mbon gi mu ne woon ak weddi gi mu ne woon comme waa kër yonente Yàlla Huud ak Saalih ñu la tuddal léegi alayhim mu ne wal mu'tafikaatu waaye ak ña nga xam ne ñoom lañ dëppar ñi suuf si seen kaw muy waa kër yonente Yàlla Luut ndax ñoo doon defum góor jigéen suñu borom daal di leen alekoon kon noonu kon mu ne wa jaa kon dikk mu dikk ginnaaw gi Firawnu Firawnu wa man qablahu waaye ak ña ko jiitu woon moom Firawna wal muttafikaatu ak waa kër te Yàlla Luut ya ñu dëppoon suuf si seen kaw ndax bil xaatu yàlla lañ fi dikkee ñu indi bakaar yu mag ya ca weddi yàlla yi nga xam ne mooy mooy mooy yàlla dañ ne woon ci seen dëkkuwaay fa asaw rasuula rabbihim ñu daal di moy seen ndaw boroom ku nekk daal di moy yonent ba ma la yónni woon bu dee muttafikaat yi ñu daal di mooy yonente Yàlla Luut alayhi bu dee Firawna ñu daal di weddi ñi nga xam ne mooy ki nga xam ne mooy sayyiduna Musa ibn Imran alayhi ala nabiyyina wa alayhi afdalu salatu wassalam moo bañ ko defee lu leen dal ne fa axadahum axdatan rabiya seen boroom jàpp leen jàpp du dëgër daal di leen daal di leen teg mbugal mu taratar suñu borom ne nag kaay ma wax leen keneen muy se yoo xam ne xéewal gu ma leen defal la yéen nit ñi rawatina yéen waa Makka ak képp kuy dund kuy nit rek ti ñëwoon ginnaaw xew-xew bii nii may waaj a nettali loolu xéewal la ci yow tax nga war maa mën a sant man sa boroom tabaaraka ngeen war maa sant man seen boroom tabaaraka wa taala mu ne inna lamma taqal maa'u hamalnaakum fil jaariya mu ne ñun de tero bi nga xam ne ci la ndox mi yéeg daal bay mooy keroog mu ngi wax keroog sayyidina Nuux alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci la ñaan borom bi daal di leen ñi nga xam ne ñooy ñii suñu boroom ne ko defaral gaal bi nit ñi romb fa di ko saboote ba mu paree asamaan si suñu borom ne asamaan si wàcceel suuf si nga euh, ndox mi nga yor waaye suuf si ballal ndox yi nga yor ñu daal di ñaari ndox yi daje ñoom ñépp képp koo xam ne ne woo woon ca gaal ga keroog nga alku keroog lay loolu nag lay wax ne inna ñun borom bi lamma taxal maaw ba ndox mi jéggee dayo ci ci ci génn ci asamaan ak ci suuf xamal naa kum ci laa leen yenoon fil ba fil jaariya ca gaal goo gële muy gaalu gi nuux bi alayhi salaam ndax ñooñu kese ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ak suuf si ñooñu la suñu boroom def moo tax mu ne woon wa ja'alnaa dhurriyyatahu humul baaqiin moo xoon ko ci suuratu bi nga xamante ne mooy as-saaffaat mu ne ma def ñi nga xam ne ñooy njabootu sayyidina nuux moo tax fii képp ku ne man ngaa taxaw ne man sama maam jullit la woon ndax yeneen Yàlla nuux ba suñu boroom faree kéeféer moomu ca ndox ma ca mbënd ma boobu ñooñu noonu nekkoon ca gaal ga ñooñu ñoo juraat ñi nekk nekk ci suuf si yëpp ñu ñuul ak weex ak ñépp ci kaw suuf loolu la suñu boroom nag di ñu fàtte ni ñii de mu ne mel ni dañ ne ko lu taxoon nga def loolu le mu ne li naj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iya dama ko defoon li naj'alaha lakum dama koo defoon muy xéewal ngir yéen ñii war a dund ginnaaw gi mu nekk nag pour yéen tadhkiratan loo xamante ne ab fàttaleku la ngeen may fàttaleku ta xam ne am naa mbugal mu tarde wa ta'iyaha mu daal di ko koy jàpp udunun nopp goo xamante ne waaye dina dégg ak ak waaraate dina dégg ak waaraate di ko takk fa idaa nufixa fi suuri nafxatun waahida ñu borom nag ne jaamu leen ma balaa bés bii may nettali di ñëw mooy fa iza nufixa fi suuri fa neen ku te xam ne bés a ngi ñëw boo xam ne cëy boo bale bu ñu fee fi suur yi ci li nga xam ne mooy buftu bi nafxatun waahida benn ëf la malaaka mi ëf ñépp koo xam ne deewa boo woon ci kaw suuf di nga faatu bu keroogee dee mooy bu yawmal qiyaam di waaje ñëw wa humilatil ardu wal jibaalu fa dukkata dakkatan waahida suñu borom daal di neena wa humila